ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate <clears throat> ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seyyiduna Usmaan bin Affaan alayhi ridwaanul mannaan ñu ngi woon ci gaa yi nga xam ne ñoo jóge woon ci gox yi jóge woon Égypte Irak ci Basra ak Kuufa ñëwoon ne dañ ko fi jële si dañuy ñëw ngir mu démissionner wala ñu jële ko fii ci force parce que kat hein moom légitimatul mooy yellootul nekk xalifa yonent bi sallallahu alayhi wal iyaadu billah hmm. gisoon nañ ne gaa yi ñëwoon nañ ca jàkka ja jumaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax seeni wax Seydina Usmaan daal di leen tontu benn bu nekk ci yi nga xam ne moom lañ ko doon jame gisaale woon nañ yeneen yi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko saxaloon ci xelu nit ñi waaye jotuñu ko waxoon wax ñoom ci jàkka ja waaye yooyu yépp yi ci ëpp daal di nañ ciy tontu walillaahi alhamdu wal minna te gis nañ fi nga xam ne fa la dëgg ga féete tey nag incha ñu war a continuer kon gaa yi ñoom est ce que après dañoo ñibbi wala déet ndax après bi leen Seydina Usmaan waxee ci jàkka ji dañu ne ko dañuy léegi baax na kon mën nañoo dem waaye naka lañu génn daal di def seen créer seen benn fo seen benn euh, théâtre benn scénario lañ teg parce que li leen fi tax indi mooy jële fi Seydina Usmaan yii yépp hein ay wax la rek ay prétexte voilà moom la ñuy wax prétexte dañ doon ut lu ñu prétexte rek voilà naka lañu ñu génn yow tuuti ñoom ñépp ñu ñëwaat mooy naka la ñenn ñi yow bu dee Égypte hein xam nga ne mos ku jógee Medina di dem Égypte fi may jaar fi muy jaar bokkul ak ki jógee Medina di dem Sha di dem fan Basra wala di dem Kuufa naka lañ manu jekkee ba ne dem nañ ñu jekki ñoom ñépp ñu ñëwaat après nga gis foofu la. yenn riwaaya yi nga xam ne ay imaam al-Waaqidi wa ko solo yooyu te ñun xam ñu nool lu mu demee këne gaa yi Seydina Usmaan après gaa yi dañ ne ko woon avant ñuy dem dañ ne ko woon léegi ñun d'accorduñu ibn abi sarh hein muy Abdallah ibn Sa'd ibn abi sarh mi nga xam ne moom hein moo nekk gouverneur Égypte ñun waa Égypte surtout ñun waa Égypte ndax ñoom ñoo njëkk kii ñoom waa Égypte ñoom ñoo njëkk ñoo ñu njëkk agsi waaw ñu ne ñun dañoo bëgg moom nga changer ko waaw ñu ne mooy ci riwaay yu da'if yooyu ah boo demee ci téere siyar yi diñ ci am loo la ci yu mel noonu waaye laa yasex yenn imaam al-Waaqidi moo ko solo yenn yi mooy liñ la doon wax ci jotaay bi weesu yeneen yi mooy liñ la doon mooy bokk na ci kaddaab yi ni ñuy def mooy comme li eh, eh, eh, Abu Mixnaf def waaw mooy li Abu Abu Xaatim wax ko li Abu Xaatim wax wanoo imaam Ibn Hibbaan yarwil mawdu'at an thiqat mooy gars yi dañuy jël euh, euh, euh, càllale bu rafet xam nga wuñ jëlee ne qaala imaamu Zuhri haddathani Sa'id ibn al-Musayyib wala laaj naa Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu nettali loolu càllale kan moo ko lan moo ko gën a rafet mais sauf que du dëgg mooy loolu la def mooy des fois noonu la def wax naa la sànq joxoon nañ la jota jataay bee weesu. exemple waa ji ne woon euh, tay ma tay ma gàcceel jàngalekatu alxuraan yi ndax sama doom ji euh, sëriñ daara bi jooyloo rek fomanteeb xadiis Ikrima xam nga mu nga nee qaala Ikrima an ibn Abbaas an rasuulillah mais loolu lu ko gën a rafet mooy loolu lañuy def moo tax yooyu ça ça que ça ne t'impressionne pas waaw mooy riwaaye yu da'if yooyu lan lañ wax que gaa yi dañ ne woon kon dañuy follil ibn abi sarh abdallah ibn sa'd ibn abi sarh voilà léegi bi nga xam ne ci lañ wax lool Seydina Usman ne leen waaw baax na wax leen kan ngeen bëgg ma fal gaa yi ne Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma muy doomu Seydina Abu Bakr bi ñu doon ci bi yonent mi alayhi salaam doon aji ñu ne moom lañ bëgg nga nga def ko gouverneur mu ne leen d'accord naa ñu ànd ak moom di dem ci yoon bi biñ génnee di dem Égypte génn Médina ñu dajeeg am benn ñu gis benn jaam bu yor xawma aw fas lañ wax wala géléem di daw uti Égypte ñu jàpp ko biñ ko jàppee ne ko yow kan la mu ne man Seydina Ousmane ma yónni ñu ñu ne ko lettre bii nga yor li nga yor lan la ñu ubbi ko gis ne ci biir lettre bi dafee dafa bind waa kii gouverneur ba hein gouverneuru Égypte muy Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh radiyallahu anhu ne ko ñooñu noonu di ñëw noonu te ñëwoon fi noonu doon doon doon doon génn ci doon damm yatu topp ah bennoog jullit ñi mooy le fait que ñu ñëw di kaas di kii te teguñ ko ci dëgg bu ñu ñëwee faat que loolu lañ bindoon gars yi gis ko nag mer daal di dem nag ne noom moom fokk ñu faat ko parce que moom dañoo bëgg a faat xoolal ma ukkusu ba yooyu rek kàcc yooyu lan la mën a amee tànn la yooyu ñu lay wax hein parce que xam nga lan fan mooy wane ni mbir mi du dëgg mooy ne mais c'est Sa'd euh, Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh bi mu déggee ne gaa yi jóge nañ Égypte moom moo nekk gouverneur d'Égypte mais ñu toll noonu kay buñ génnee sa réew mooy man nga leen a bëri ñëpp te tamit mu déggaale kër te dafa newoon période aj période aj mooy ñiy dem manoo ne kuy dem xam nga bu doon période normale la boo gisee mbooloo yu toll noonu dina interpeller mais période aj ñu naan déet mu dégg ne waa Kuufa it ak waa Basra am nañu yónnee Medina ñu nga foofu ca Seyna Ousmane Seyna Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dafa demandé Seyna Ousmane ne ko est ce que mën naa fa ñëw. laaj ko ndigal ne ko damaa bëgg a ñëw foofu amaana ngir bu ñëwee nga nga xam ne ñoo koy waxal lu amul parce que boo fi newul ñuy wax lu la neex la wax mais bu ñëwee Seydina Ousmane ne ko man ngaa ñëw mu nekk ci yoon wi kook nan lay nekke ci yoon wi di ñëw Seydina Ousmane di yónnee ab ab ab ab jaamam yónnee ko lettre naan ko bu ñoo ñu ñëwee ray leen te mu ngi doon ñëw ci moom mooy xoolal xoolal ma xoolal ma loolu rek mais mais mais gars yi gars yi xam nga gaa yi liñ def gaa yi gaa yi li nga xam ne moo wér te gaa yi def ko mooy gaa yi yooyu yëpp ñoo ko fomante parce que ñooñu yenn riwaay yi naan la way ba parce que gaa yi eh, biñ ñëwee dañ ne Seydina Usmaan ne ko yow yaa bind lii mu ne bindu ma ñu ne ko kii sab jaam la am na sax riwaay yoo xam ne dañ ne Seydina Ali lañ dem ne leen yéen waaw yéen ñu koy jàppale gis ngéen li mu def bind na ab lettre ne nañu faat ngir gouverneur bind ko gouverneur Égypte ngir buñ ñëwee ñun ñi ñun ñu fi ñëwoon mu faat ñun ñëpp mu naan saxaaba yooyu yëpp ay ñoom Seydina Talha ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñëw yor lettre bi ñëw ci Seydina Usmaan ne ko ah ne ko yaa ne ko ne ko yaa lii sa ne ko kii sab jaam la mu ne ko waaw mu ne ko fas wi yaa ko moom mu ne ko waaw mu ne leetre bi yaa ko yaa ko bind mu ne ko déedéet mu ne tampon bi nag sa tampon la mu ne lii moom sama tampon la mais nag binduma ko ñu ne ko yow naka la naka la la la sa sa sa jàmm sa tampon yooyu yëpp aw saw fas jóge fi te yëgoo ko mu ne ko mat mu mu waatal leen ne defu ko gars yi ne de Ousmane wax na dëgg parce que bu nee defu ko mooy defu ko léegi nee na ci saa si gars yi xoolaat mbind mi xoolal mooy moo tax même histoire bi rek ni ñu koy nettalee ngay gis faay yi ci nekk mu xoolaan mbind mi gaa yi xoolaan mbind mi bu baax gis ne bindum Marwaan ibn al-Hakam la waaw moom moo ko bind te Seydina Usmaan ndax moom dafa jege woon Seydina Usmaan ne woon Medina moom Marwaan ibn al-Hakam euh, euh, euh, jege woon ko lool moom moo ko bind ngir ne gaa moo bind gouverneur ba ne ko gaa yi mais def ci tampon Seyna Ousmane comme si mbindu Seyna Ousmane moo ko bind ba pare yónni ko jaamu Seyna Ousmane mburu mu yóbbul ko ko gaa yi ne après ñu xam ne moom la leegi nag ñu ne ko kon léegi ni ngay def mooy kon yow du xam nañ ne du yow léegi kon nag il faut nga livrer ñu ki nga xam ne moo ko bind te bindu Marwaan la kon nag indil ñu faat ko comme que dañoo bëggoon a faat mu ne man duma ko livrer xam nga loolu mooy premièrement xoolal xoolal nettali man moo tax gaa yi ñuy nettali ak tamit këne mu ngi ci téere yi rek dafa mel ni say seen xel yi dañ koo tij mooy mais début bi ñoom nan lañ xam ne automatiquement bi neen Seydina Ousmane ne du man rek ñu xoolaat mbind mi bu baax ne eh, eh, eh, finalement lii sax mbindu naa kii kii la Marwan la Marwan Marwan la te Marwan bokku na ci ñi ñëw fii naan dañ koy defaan hein xam nga loolu mooy yëfi caaxaan loolu mooy boo ko déggee rek ça ne colle mooy xanaa loolu waroon nañ ko teel a xam ñoom yàgg nañoo gis mbindu Seydina Ousmane non xanaa kay bi lettre bi ñëwee bu dee Seydina Ali loolu dina ne mais lii Ousmane bindu ko parce que lii du bindam mais naka lay ñëwee xool mbir mi ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñoom Seydina Talha ñoom ñëpp xool ko ba mer ne lii moom waru ko woon bind ko waa daal di dem ci moom di ko wax mu ne du man ñu ne ko yow mu ne wat na ne du moom ñu ne kon moom du moom ndax moom bu ne du moom du moom. surtout bu ci waatee mooy du moom léegi ñu xoolaat mbir mu muy mbind say naa kii kii Marwan muy xoolal ma loolu rek xoolal xoolal xoolal loolu xoolal loolu loolu loolu ça tient ça ça tient ça est-ce que yi xam nga xam nga nan lay def ñoom ci seen bopp ñoo bind ay leer parce que li leen fi indi nekkul woon rek question yi ne woon loolu moo tax way légitimul non mooy ay xawaarij lañ mooy ku leen jiite lañ bëggul te dañoo buñ décidé ne dañuy jële kenn fii dañuy ŋànk bu ñu doggul seen baat foo jaar affaire bi dagg waaye duñ ba waaw dañoo bind ay ay li ay ay kii nu mu tudd euh, ay ay lettres yu bari lañ bind bind ci say ne Seydina Ali moo leen bind lettre boo xam ne dañoo bind ñoom ci seen bopp mais nag du ñëpp ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy vraiment tête yi parce que am na ñoo xam ne mooy comme mouvement yépp ah. al maxduun ñi nga xam ne dañ leen a woor ndax bari na ñoo xam ne dañuy défendre cause yoo xamante ne nii xamuñu réellement ñi ñi tax ñuy jàppale ñooñu xamuñ ñooñu réellement li ñu fas dañu jàpp ne lu baax a tax ndeke gaa yi ay naafiq yu dëgg lañ ñoom nag ñu nekk ñoo xam ne comme que xamuñu mais wóolu nañ gaa yi ñu topp leen ndeke gaa yi ñoom ci seen bopp gaa yi leen jiite ñoo leen war dugal leen embarquer leen embaumer leen ndax après bi ñu waxee loolu mooy kon naka la Seydina Usmaan di bind koo xamante ne ni mu ngi ñëw mu ngi ci yoon bi di ñëw mu naan ko demal Égypte bu ñu àggee nee leen bu ñu àggee bu ñuy agsee nañ leen faat <laughs> gaa yi ñoo ñeme yàlla parce que Seyna gars yi biñ demee ci Seyna Ali radiyallahu doon kaas quoi mooy biñ mooy seen bind yooyu seen lettre boobu yu bari ñëw ci Seyna Ali biñ ne biñ biñ defee seen théâtre boobu dem génn ba ci biti ñëwaat ne walla dañoo jàpp benn waay nii walla mu ngi nii ñu jàpp que moom lii mu bind nii Seyna Usman moo ko binduloo moo ko bind bokk moo ko bind yónnee ko ngir ñun buñ ñëwee ñu faat ñu. naka lay fale nit naan boo demee ñu faat ko ah doomu Seydina Abu Bakar la naan bu ñëwee faat leen ko xoolal ma loolu rek Seydina Ousmane fi mu tegoon Seydina Abu Bakar dina ne doomam faat ko mais Sayyidatu Aïsha mi ne fii xanaa loolu rek soxnaa yonent bi magu ndaw sii Seydina Abdurrahman kii biñ la wax ñooñu ñëpp mais lan ngay xalaat hein Seydina Ousmane Bakar tax mu dugg ci lislaam nan lay waxe gaa yi bindub lettre naan leen bu ngeen de bu bu bu ñëwee moom ak gaa yi faat leen leen ñim àndal wal iyaazu billaah xoolal loolu rek mooy mooy nit yi da man gaa yi dañoo faat seen xol yi xam nga xam nga lii nii ñuy def nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ doon bañ yu mel nii ku ciy dugg mais léegi euh, mooy euh, am na benn bés ñu ci doon wax ak suñu sëriñ yooyu benn jataay bu mu newoon ma ko ma doon ma doon souligner affaire bu mel noonu que ne am na yoo xam ne de am nay jamono boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ doon wax naan bu ci kenn wax parce que mbir yi mooy dafa lënt en plus mooy li ci wér ñi xam li ci wér bariwul te nit ñi mooy fi mu ngi ci téere yi mu ngi ci téere yi siiw na te gaay mooy siiwul noonu parce que ñi ko boroom xam-xam yee ko xam te ñoom xam nañ li ciy dégg dañuy bañ li wax yu mel noonu di dugg ci yooyu te boo ci duggee foog nga leeral yenn yi te foog nga dundaale yoo xam ne sax du dëgg te nit ñi léeg dëgg li nga wax moom moom lañuy jàpp bàyyi fi dëgg yi dañ doon bañ ko mais léegi ma ne affaire bi léegi problème bi mooy gis nga bu ci boroom xam yi waxul orientaliste yi ak naafiq yi ñu ngi ciy wax di ci def ay livre lu ne di ko tasaare bés nag bu ñu bàyyee gaa yooyu def affaire bi mooy ñoom ña wax lool boroom xam-xam yi rahmatullah ñu njëkk ña ah waxoon nañ dëgg mooy nit ñi jàngal leen di leen di jariñ ñu jàll. yii nga xam ne ay fitna la yoo xamante ne yu bari yiñ ciy wax amul te siiw na te te te boog mu ngi ci téere yi mais ñi ko xam bariwul jarul ñu ciy dugg di wax jarul ñu ciy wax. mais nag bu ñëwee ba naafiq yi di ko bind fu nekk di wax fu ne nga dégg kenn bu ñu waxee ci Seydina Usmaan nga dégg ñuy wax ay waxi kàcc yoo xam ne. mais bu boobaa boroom xam-xam yi ils seront obligés ñu wàcc ci géew bi waaw ils seront obligés ñu wàcc nag leeral ànd ak làmpu jolloor làmpu l'islam làmpu leer làmpu dëgg dëgg ah ngir wane li nga xam ne mooy dëgg gi ci biir kàcc yi nga xam ne moom la naafiq yi di véhiculer loolu kese tax ñu yàgg ci sinon dañ doon def ni kii aywa boo gisee ñu bari muy kii lañ naan lii waaye Seydina Usmaan dañ koo faat ñi ko faat dañ koo tooñ ay kii mu jeex ñu dem seen yoon waaw mais loolu imagine xam nga loolu boo seetloo te ku mel ni chiites yi tamit dañ ciy jouer waaw di wax seeni kàcc te léegi dañu commencé bari ci àddina bi mooy bariwuñ woon comme nañ baree woon daa am na dangay dund ba faatu doo xam luy siit doo ko sax dégg mais léegi xoolal Sénégal niñ baree siit léegi fu ne nga gis seen télé yi seen kii yi média yi képp mais dangay toog di xoole naan lool buñ ci wax dépp boroom xam-xam dangaa war a nekk koo xam sa doomu jamono la da ngay comprendre sa jamono ñoom amoon nañ dëgg loolu mooy ixtilaafu al ahkam bi ixtilaafi zamani wal makan atte bañ joxe woon ci lool di ko wax doon na dox mais nag jamono ji dafa soppeeku ak bërëb yi am na bërëb yoo xam ne ba léegi jarul a tudd yooyu yooyu jarul sax dugg mais léegi ñun temps des réseaux sociaux ak yi nga xam ne gars yi narkat yi ñu ngi fi fu nekk ñu wax il faut mbir yi leer mooy yenn yi boo sa xel kese moo lay wan ne lii du dëgg Seydina Ousmane Mos mi sa doom Seydina Abou Bakar mi ko dugal ci l'islam ak Seydina Abou Bakar mi mu ko fonke woon moom la mujj wax li mu bind ki koy wuutu après moom Seydina Abou Bakar Seydina Ousmane la woolu kaay bindal ma kooku dina ñëw di naan aywa bind naan bu bu bu sa bu bu ab ab Muhammad ibn Abu Bakar ñi mu àndal bu ñëwee Égypte faat leen en plus ki nga koy bind mu ngi ci yoon wi di ñëw kooku nan lay dajee kook mooy man naa bañ a daj te ñii léegi lañ génn mooy loolu sax a xel la est ce xel la ñii génn nañ di dem nekk mbooloo bu bari ñu yónni benn nit mu dem di yóbbu lettre boo xam ne il faut yoon wa gaa yi jaar fa lay jaar mënu la jaar feneen est ce que loolu loolu loolu logique li nga xam ne mooy dëgg mooy gars yi ñoo créé woon seeni seeni lettres yu bari parce que lettre boobu ñoom ñoo ko bind te comme que ñu ngi woon foofu mais Seydina Ousmane comme niñ xamee yonent bi alei sat selaam noonu amul woon garde amul woon foo xam ne gis nañ Seydina Al-Hasan al-Basri radiyallahu nee na mais man gis naa Seydina Ousmane mu ñëw ci jàkk ji tëdd xëcc euh, yére kawam xëcc ko ba ci bopp bi tëdd nit ñi dañuy ñëw toog ci wetam ñuy julli toog ci wetam ñuy toog ci wetam mu mel ni kenn ci ñoom mooy loolu la woon mooy xam nga ku mel noonu ab fi muy fi muy li muy caché bu ba pare loolu ko yomb loolu moom kii ko jëlub fooy fexe ba àgg foofu caché ko te kenn du la que Seydina Ali radiyallahu anhu après gars dañoo dem ci moom ngir wan ko ne voilà mooy bi ñu wan ay wéy gis nga. sëy naan ko kaañ dem Seydina Usmaan ci bu mu ne de bu Seydina Ali ne dew gaa yi ne ko kon am ci mbooloo mi comme que gaa yépp xamuñ dil bi am ci mbooloo mi ñu ne ko mais kon lan moo tax kon lan moo tax li ma katabta ilayna kon lu tax nga binduñu ah yii boo bëggee yu ci leer demal ci al awaasim min al qawaasim bu imaam Ibn al yi boo demee lii may wax ni yépp mu nga fa yi dëgër ci mbir mi nga dem ci al awaasim min al qawaasim bu imaam ibn al arabi al maliki rahmatullahi alayhi wa jazaahu amin xoola Seydina Ali gaa yi ne ko kon yow am ci mbooloo ñi ñëwoon def délégat gaa yi Égypte yooyu dëppaat am ñu naan ko mais kon yow lan moo tax kon nga binduñu téere naan ñoo ñëw leen benn lettre nañu ñëwaat leen mooy dañoo bëgg gaa yi comploter biñ bindee lettre yi dañu am benn lettre boo xam ne dañ koo bind ne Seydina Ousmane ko bind def ko ci turam ak kasteem ne moo ko bind gouverneur u mais boobu ñun ñoom ci seen bopp réere woon ne woon ne gouverneur ci yoon wi di ñëw xamuñu ko woon gis nga li yàllay def xamuñu woon ne Abdallah ibn Seydina Abdallah ibn Sarh ibn Sa'id ibn ibn Sa'd ibn <clears throat> Abi Sarh mu ngi ci yoon wi di ñëw te Seydina Ousmane ko ne ñëwal ah seen duur wi feeñ mooy xamuñu ko woon ñu créé ab lettre ne diwa ko doon yóbbu ñu jàpp mu ngi nii <laughs> ab jaam boo jàpp moos xëbal ko day ñemee wax hein ngeen yor seeni arme mos day day ñemee wax lu ngeen ko wax mu ne la waaw waaw waaw même bu dee diwa ko moom dara gars yi dañ lay fàtt fii léegi kon benn affaire a ngoog benn lettre buñ ne Seydina Ousmane ko bind ñoo ko créé ñu biñ ñëwee ci Seydina Ali radiyallahu anhu ñu ne ko yow kon bi biñ nee ko kañ de gis nga kii lii mu bind ngir bëgguñoo faat ah, kon nag kon nag gis nga lii kon mooy deretam dagan na te kon nag yow yaa ñu war a mën àtte waaw kon nag jugal nga ànd ak ñun buñ demee nga xam nga gis mbir mi ni mu demee que ne lii nii du yoon li mu def kon nag ci loolu war nañ koo mën a faat Seydina Ali radiyallahu anhu ne leen jóguma fen doon ñu ñëw këram di ko mu ne ànduma ak yéen mais gars yi ñoo yabaate Seydina Ali ne kañ jox ko waa yéen goosu égyptiens yi jóge fee mënu leen duguma ñu ne ko mais am gaa ci gaa yi nag ñu ne ko mais kon lan moo tax nga bind ñu lettre naan ñu man ngeen ñëwaat yow du yaa ñu bind. en plus lii mu ñu bind moom sa lii ñu jàpp ne moo ko bind Seydina Ousmane moo ko doon lii ñu intercepté ko yow mii am na tamit lettre buñ jot boo xam ne. yow yaa ko ñu ko yónnee ne ngir ngir ñu ñëw ci yaw mu ne Seydina Ali ne leen wallahi ma katabtu ilaykum waat naa ci yàlla ne binduma leen benn këyit benn lettre binduma ko gaa yi di xoolante mooy ñi ñu nax ñi nga xam ne ñoo laaj ne ko lan moo tax ñu bind ko ñu xool seen kilifa yi seen kilifa yi di di leen xool mooy dil mooy loolu Seydina Ali xam ne ah kon gaa yi <laughs> kon am na lettre kon lettre yi gaa yee créé mbir ndax man ci sama bopp nee nañ ma damaa bindu lettre te binduma man ci sama bopp loolu wax gaa yi ne ma damaa bind hein <laughs> moo tax euh, kii ne moo tax euh, bi ñu ñëwee te boobu rek de lettre bi li wér bi ñu ñëwee Seydina Ousmane ne ko yow yaa bind lii xam nga lu leen wax Seydina Usmaan da leen ne boo demee ci taarixu euh, xalifa ibn xay xayaat tamit di ko fekk mu ne leen Seydina Usmaan ne leen euh, man bindu gaa yi ne ko lan moo tax nga bind lettre bi bu dee ne yow ndax dañoo ñëw hein wax wax ju ci ñàkk teggin <laughs> beneen Ali ne leen bindaluma leen dara ñuy xoolante waaw ñu ne wa xaraja aliyun min al madina fantalaqu fantaliqu fantalaqu ila usman seyna ali nag xam ne fii ñii ay kàccoor yu mag lañ mu génn <laughs> génn medina gaa yi lu tax ñu may tuumaal naan maa leen bind léegi ñu dem seyna usman naan ko naan ko akatabta fii naa bi kaza yow yaa ñu bind lii ngir ñu faat ñu seyna usman ne leen innama huma ithnaani tuqimaani rajulayni min al muslimin yaani shaahidayni aw yamini billahi alladhi la huwa ma katabtu wala alimtu waaw wa qad yuktabu alkitaabu ala lisaani ar-rajul wa yunqashu al-xaatam ala al-xaatam waaw Seydina Usmaan ne leen ñaara mën a am yeen seen lii man bindu ma wax nañ sànq ba ngeen ne dem ngeen ndeke yéen ngeen yéen ngi ñëwaat di wax naan ma maa bind man bindu ma ñaar nag moo mën a am su waa ngeen indi indil leen ñaari seede yoo xam ne yu mën a seede ne man gis nañ ma wala boog se ma gis nañ ma man may bind lettre bi indi leen ñaari seede yooyu wala bu ngeen amul seede mooy ma waat parce que loolu la booy li yonent ma ne saa saa jàngale woon bi waaw al yami al waaw ala man idda'a wal yaminu ala muy xadis imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi waaw imaam al daal na koy solo rahmatullahi ala al-jami' Seydina Usmaan ne leen kon dëwaat soit ngeen indi seede wala rek man ma wat ma waat ne te waat naa maa ngi waat léegi bala ngeen daraa xew maa ngi waat ci ki nga xam ne billahi alladhi la ilaha illa huwa amul benn buur bu dul moom bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom maa katamtu man Seydina Usmaan binduma benn lettre laa wax wala alimtu te yëguma ko sax waaw ne nag nit nit mën nañu sàcc sa écriture ah nit ñoom nañuy xool ni ngay bind wala ni ngay signer ñu sàcc façon bind boobu bind ko ci sa tur alors que ba pare tamponné ko sa sa sa sa sa tampon te yow xamoo ci dara waaw kon nag te te te yemul foofu sayyidatu Aisha ci boppam bindal gaa yi gaa yi nee nañ ko dangaa gaa yi bi ci lettre yooyu nee nañ sayyidatu Aisha tamit bind na waaw gaa yi ci seen bopp moo tax dafa am benn euh, euh, euh, imaam Masruq dafa gis sayyidatu Aisha quoi après bi affaire yi xewee après Seydina Ousmane quoi mu naan ko affaire bi nag metti ko quoi ba mu yëgee dégg ne gars yi dañu ne xam nga Masruq Masruq xam ngeen ko Masruq taalibe imam Sayyidatu Aïsha beeg ñooñu mooy ma mooy xam ngeen Masruq quand même taabi'i bu mag boobu mu ne affaire bi nag ba mu déggee ne Sayyidatu Aïsha ndeke bind bokk na ci gars yi nee nañ bokk na ci ñi bindoon lettre ngir gars yi ñëw dal ci Seydina Ousmane mu daal di ñëw di ko wax te lool imaam ibn abi shayba moo ko soloo ah te imaam alxaafis ibn kathir nee na lu wér la nee na lu wér la léegi euh, imaam Masruq dafa gis sayyidatu Aisha mooy sëriñam quoi bon di ko xaw a bon tey moom d'accordul ak sëriñ bi quoi parce que li mu dégg ci sëriñ bi que mu ne dafa bind kii mu ne mu ne mu ne sayyidatu Aisha mais ne ko laqad katabti kitaaban tu'allibina an-naasa fihi lil xuruj la Usman mooy pas sax d'accord mais da koo laaj mais laaj la boo xam ne bon laaj bu laaju surprise la ak tamit jaaxle mais Sayyidat Aisha nan la mën a defe lool mais naa ko laaj rek mu ñëw na ko mais yow ne ko Serigne sawa Sayyidat ummu ummu sama euh, yaa yaa mooy suñu yaay subvention mais yow dangaa bindoon benn benn lettre nit ñi waa Misra ñoom waa Irak ak ñooñu ngir ñu génn ci kaw ñëw dal ci kër si kaw Seydina Ousmane radiyallahu anhu Sayyidatu Aïsha radiyallahu fa aqsamat Aïsha qasama hein mu daldi waat ne Allah fa qaalat mu ne uqsimu uqsimu billahi alladhi amana bihi almu'minun wa kafara bihi al maa katabtu ilayhim sawdaa fi bayda allah laa allah hmm? loolu sayyidatu Aïsha ne bi ko Masruq laajee lool muy Masruq ibn al-Ajda' rahmatullah alayhi mu ne sayyidatu Aïsha ne ak uqsimu billah maa ngi waat ci yàlla bi nga xam ne alladi amana bihil mu'minun yàlla bi nga xam ne moom la way ngëm yàlla yi dal di gëm maa ngi wàcc yàlla boobu di wàcc yàlla bi nga xam ne wa kafara bihil kaafirun yàlla boobu way ngëm yàlla yi gëm te yéeféer yi weddi ko ci moom laay waat wallahi ci maa ngi wàcc yàlla moom ne man de man Aïsha wallahi masuma bind maa katabtu ilayhim sawdaa fi ma masuma leen a bindal lu ñuul jël xalima di ko bind ci lettre lu weex di leen ko bindal naa leen ñëw loolu wallahi masuma koo def kon gis ne kon gaa yi gis nga kenn kàccorte mooy dañu jël saxaaba yi radiyallahu ñu bindal leen ay lettre ku nekk ngir mën a légitimer seeni cause xam nga ne ki def loolu mooy ki bind bu Seydina Usmaan de hein xam nga loolu loolu yéeme na léegi nag bi ñu defee lool ñu ne kon nag yow kon nag ñu ne Seydina Usmaan kon kii wam euh, nu tudd kon deretam dagan na waaw léegi nag bi nga xam ne nag ci la demee noon ñu encercler kër ga saxaaba yi radiyallahu anhu ñenn ngir fi fa dem di wax ak ñoom gaa yi faalewuñu leen Seydina Ali daal di yónni ay doomam ne Seydina al Hasan Seydina al Husayn Abdallah ibn Jaafar mooy am nga kilifaam la ñooñ ñépp mu yónni leen ñu armé wu jusqu'aux dents ne leen dem leen ngeen défendre bi Seydina Usman waaw moo tax eh, kii Seydina Abu eh, Abu Hurayra radiyallahu taala an parce que Seydina Usman ci boppam moo moom moom di nga xool xoolal xoolal li mu def Allah non suñu njiitu léegi war nañoo war nañoo war nañoo war nañoo war nañoo xoolaat nag hein wallahi histoire ñii hein te jànge ci ñoom tey dox te jaar topp seeni tànk nga xam ne gaa yi nga xam ne jaral ñoom ay mbooloo yu bari bari bari bari dee ngir ñoom ñu dund loolu seen yoon newu ci xoolal geeru Syrie bi rek kam min nafsin qutilat ah ñaata bakkan lañu faat ñaata bakkan lañu faat Syrie guerre civile bi pour lan pour maintenir ak président waaw ñaata ngay gis ñu risque vie yu bari faatu ngir ñoom seen poste loolu nag tekkiwul ne ku fi yor nguur rek gaa yi tëb ne nañ la fi jële rek ñu daal di dem dinañ gis Seydina Abdullah ibn Umar li muy wax Seydina Usman léegi xool Seydina Usman léegi kon mooy laaj bi mooy mais ana saxaaba yi kon ñoom bi leen gaa yi encerclé mooy saxaaba yi radiyallahu anhu Seydina Ali radiyallahu anhu dafa yónni kon doomam yi ñu la wax mooy Seydina al Hasan sibtu rasulillah wa rayhanat ak Seydina al Husayn ñoom ñaar la yónni waaw ne leen dem leen ngeen dem ak Seydina euh, Abdallah ibn Jaafar waaw Seydina Abdallah ibn Jaafar ne dem leen ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñooy défendre Seydina Usmaan bu leen kàccoor yii daal di laal waaw xoola Seydina Abdallah ibn Amir ibn Rabi'a Amr ibn Rabi'a yaa ngi koy fàttale ko hein laa yuslimu alladhi ra'ayta ummu abdillah voilà jëkkëru ummu abdillah abdillah boobu nag moo nekk nii mu ne moom radiyallahu anhuma ba ba gaa yi dem xabasa tudd nañ ko fàyyee mu ne moom doom ji abdallah mu ne man dama ne woon kuntu ma'a Usman fi dama ne woon këru Seydina Ousmane mooy bi ko gaay encercler ne dañ koy faat parce que dañ defee seen caaxaan yooyu nee na fa qaala Ousmane Seydina Ousmane ne azimu ala kulli man raa anna alayhi sam'an wa ta'atan lii illa kaffa yadahu wa silaahahu fa inna afdalakum indi ghinaan ghinaan man kaffa yadahu wa silaahahu allah allah loolu imaam ibn abi ba indi na ko ci musannaf ak boo demee ci xalifatu ibn xayaat ci taarixam imaam ibn saad daal na koy solo bi sanadin saxiix kon seydna abdallah ibn amir ibn rabia mu ne man damaa ne woon seydna usmaan bokkoon naa ña fa ne woon bëggoon bëggoon ko défendre ak fekk ñu bari lañ woon ñu bari lañ woon dinañ la wax léegi dinañ la wax saxaaba yi ku nekk fa nga ne woon waaw léegi nee na ñu bëgg koo defaan mais Seydina Ousmane ne jël naa maa ngi dogu mooy jël naa décision te mooy li nga xamante ni nii moom laa leen di wax te moom laay dogu pour képp koo xam ne jàpp na ne man war naa ko wax mu dégg waaw muy dégg li ma koy wax tey bàyyi li ma koy tere képp koo xam ne am nga lool ci man de mooy jaasi ji nga yor na nga ko bàyyi te nga dem waaw bu fi xeex tey mooy fii bu fi kenn xeex ñii nii ma encercler bu kenn xeex ak ñoom bu kenn leen di leen jéem a de di jéem a de di ma défendre déedéet ndax fa inna afdalakum indi ghanaan ki ki nga xam ne moom vraiment kooku moo gën a am moom laa gën a mooy ki nga xam ne tey dafa jaaseem da koo teg la du ko utiliser waaw moo tax sànq wax nañu Seydina Ali moo tax imaam Muhammad ibn Sirin dane intalaqa al-Hasan wal-Husayn wabnu Umar wabnu Amr mooy Abdullah ibn Amr ibn al-As wabnu Zubayr mooy Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam wa Marwan ibn al-Hakam yahmiluuna as-silaaha hatta daxalu daara Uthman ñoom mu ne Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn ak Seydina Abdullah ibn Amr ak Seydina Abdullah ibn Zubayr ak Marwan ibn al-Hakam radiyallahu anil jami' dañu jël seeni arme mooy Seydina Ali moo wax doom yi na ngeen dem dem leen këru Usmaan lu ma gën a ndax kàccoor yi ñëw nañu ñëwaat nañu léegi euh, biñ ñëwee Seydina Usmaan wax leen comme li Abdallah ibn Rabi'a wax anzimu aleykum an tarji'u wa an tada'u aslihatakum wa an talzimu buyutakum ne leen maa ngi jël décision bu ferme ci yéen te di leen digal ngeen dellu teg seen armée yi te ngeen dem takkook seen kër yi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na man ñëw naa xadiis boo xam ne eh, xalifa eh, xalifatu ibn eh, Xayyaat soloo na ko imaam ibn Sa'di ënn na ko Seydina Abu Hurayra nee na man damaa ñëw ngir jàppale Seydina Usmaan ngir défendre ko yor samay aab ah, sama jaase jooy mu ne ko anzimu alayka la taxrujanna ila baytika ya Aba Hurayra ne ko maa ngi jël décision ceew nga dem si kër yow Abu Hurayra radiyallahu taala anhu hmm? mu ne am na ci beneen riwaay dana ko est-ce que hmm? est-ce que bëgg nga di ma défendre yow Abu Hurayra bo bi ba bi may défendre ngay xeex ngir défendre ma ba ñi ngay rey man ma bokkaale ci mu ne ko déedéet mu ne ko kon nag boo bëggul lool bàyyi ko bàyyil nga dem allahu akbar Allah Allah xoolal ma loolu saa yi gaa yi xool leen xool leen xool leen gaa yi malgré tout Seydina Usmaan nee leen déedéet déedéet bu fi kenn def dara waaw xoolal <laughs> li Seydina Zayd ibn saabit mi dajale woon alxuraan ji imaam ibn abi shayba dafa solo ci musannaf ba léegi mu ne eh, jaa zayd ibn thabit ila usman seyna zayd ibn thabit bi ñu encercler seyna usman noonu dafa ñëw këram fexe ba ba ñëw ne yaa amir al al ansaaru bil baab fa in shi'ta an nakuna ansaar allahi marratayn fa am fa fa amruna fa fa amirna waaw fa mur naa fa mur naa fa mur naa nuqaatil fa mur naa nuqaatil mu ne Seydina Zayd ibn dafa agsi fexe ba ñëw ne Seydina Uthman lansaar yi de sama mbokk yi ñoo ma yebal ñu ngi ci bunt bi mooy gars yi encercler nañ mais bëtt leen yomb na bés boo ñu joxee ndigal ñépp armé wu nañ jusqu'aux naa nag waaw boo bëggee ñu nekk ansaarullahi beneen yoon niñ jàppale woon yonent bi aleyhi salaatu salaam bi ko àddina bi yépp di xeex waa Màkka génn ko ñu taxaw fat ko taxaw jàppale ko yow nag boo bëggee ñu defaat lool deuxième fois defal la ko yow ñépp ñoom sama waa lamsaar ñu ngi ci bunt bi sa ndigal rek lañuy xaar kon nag dugal jox ñu ndigal ñu dal ci gaa yi léegi faagaagal leen mu jeex Seydina Usmaan ne leen laa xaajata lii bi daalika fa kuffu ne man soxloo ma lool bàyyi leen ci beneen riwaaya mu ne leen amal qitaalu falaa kantaa xeex man ngeen ma jàppale ci lekk ba waaye xeex ah xeex moom déedéet xeex moom déedéet Allahu waaye doo ba gaa yi faagaagal ñii déedéet déedéet kenn tuur deret fii ndax la doon wax ne moom bëggul nekk koo xam ne mooy tuur deret ci dëkku yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak tuur deretu jullit ñi déedéet moom Seydina Usmaan mu ne man dumaay def loolu allahu akbar allah allah xoolal moo tax mu doon wax ne laa akunu awwala man xallafa rasul rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi ummatihi bi safki dima waaw moom Seydina Usmaan da doon wax ne man duma nekk mukk ki nga xam ne maay wutu yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Bakar jaar fi wutu ko gis ngeen kenn mu ab xeex at fii Medina am fi ba deret ji di fi tuuru hein wala sax gis ngeen ko feneen biir jullit ñi ñuy tentere yi di tuurante seen biir gis ngeen ko ci xilaafa Seydina Abu Bakar est-ce que gis ngeen jullit ñi di tuurante deret fenn ci joxu jullit ñi ci xilaafa Seydina Omar gisu ngeen man nag du maay ki nga xam ne maa koy inauguré man Ousmane jamais parce que bu ne woon gaa yi xeex leen mooy gaa yi mën nañoo faagaagal ñooñu wala tamit mooy gaa yi tey mën nañoo gañe ndax ñoom dañoo bari mooy lu ne ci mënoon a am te bu boobaa nu mu ci man di demee deret dina tuuru mu ne lool man nag du ma nekk ki nga xam ne maay inauguré loolu waaw ah, xanaa ñun dañoo fàtte ne yonent ma lay saar saam waxoon ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari kero bi mu ne ko hada ñu ne bokkoon na ci lan yonent ma ko fa bashirhu bil janna ala balwa yusib tusiba yusiba Hmm? bëggal ko aljana ci kaw ah fitna goo xam ne nattu boo xam ne dina ko dal moom Seydina Usman est-ce que dañoo fàtte ne ma lay saab saab waxoon na ko inna allaha sa yuqammisuka qamisan ida araada bika al munaafiquuna ala xal'ihi fala taxla'hu wala karaama wax ko ko ñetti yoon ah ne ko yaa Usman inna allah gis nga buur yàlla dina la solal mbubb moo xam ne mooy xilaafa gi waaw bés bu ñëwee naafiq yi naafiq yi bëgg koo summi ci yow bañal wala karaama waaw loolu gisoon nañ imaam ahmad moo ko sorowoon ci musnad bi ak imaam at-tirmidhi ak imaam ibn maaja rahmatullahi ala al boo demee ci seen téere yi di ko fa fekk ci muqaddimatu imaam ibnu maaja dinga ko fekk baabu fadli usmaan allah yaa usmaanu innahu la'alla allaha yuqammisuka qamiisan fa in araaduuka ala xal'ihi fala taxla'u lahum ci riwaaya boobu yow usmaan dëgg-dëgg amaana buur yàlla dina la solal ab yére mooy dina la def nga nekk sama xalifa fa in araaduuka ala xal'ihi bëgg nag nga démissionner wala nga deme démettre la de tes fonctions dootoo nekk xalifa bañal fala taxla'u lahum bu leen ko summil mukk pour ñoom jamais bañal bu ko def bu ko def voilà gis nga gis nga mu bañ ne moom du nekk ki inauguré rayaat ray ray ray fii du moo koy def de allahu akbar ku la ñuy ñëw ñëwoon comme ci ne woon faatul da ngay xeex ba faatu saxaaba yeneen yi ku nekk sa doom nga yónni waaw ku nekk sa doom nga yónni parce que dañu jàppoon ne non gars yi duñ àgg ba ko dañuy dañuy sóob nii rek mooy ne ay nit lañ ñoo xam ne amaana liñ bëgg rek lañ bëgg ku leen ko defal mais mooy ne gars yi dépassé lañ foofu ndax manu yoonu imaginer que ni bon que ni gars yi dinañu faat Seydina Ousmane quand même mooy nañ ko defar nekk fa au cas où mais. seen xel demul woon ne gars yi dinañ àgg foofu waaw fooguñ woon seen xel dina àgg foofu waaye loolu mooy ñàkk ki munaafiquuna kibaar yeeg xawaari yi xawaari yi seen yoon ci yooyu seen yoon newul ci yooyu Seydina Ali radiyallahu anhu ci boppam comme l'imam Ibn Asakir wax nee na moom ci boppam dem na sol benn imaama ànd ak maa xamsati mi'ati daari' min abtaali saxaaba ànd ak ay saxaaba yu mel cinq cent personnes ne Seydina Usmaan ne ko yaa amiral mu'miniin idan lii an amna'aka min al qawm fa innaka lam tahdath shay'an yastaxilluuna bihi damak fa qaala Usmaan jaza juzayta xayran yaa ali maa ah maa uhibbu an yuhraaqa damun bi sababi mu bi Seydina Ali moom moom ci boppam ñëw na am na lii mooy avant muy yó ne doom yi léegi yéen finalement dem leen fa njëkk naa ñëw ñëw ne Seydina ne ko yaa amiral mu'miniin jox ñu ndigal ñu dal ci gaa yi parce que defoo fi loo xam ne tax na gaa yi jàpp di xalaat bay xalaat de war nañ laa mën a faat mu ne leen Seydina Usmaan ne ko yal na la buur yàlla fa yiw yow Ali waaye nag bëgguma ko tuur deret parce que man la allah gaa yi nga xam ne nguur lu ne la leen jaral brader doomu nit ñi bakkanu doomu nit ñi ak bakkanu nit ñi ngir falu waaw boo gisee gaa yi dee ci cause koo xam ne waaja mu nga paritoo gaa yi di grève fële ca Afrique di kii ñu leen di dóoyu bal après moom mu ñëw nekk président wala mu nekk ci réew mi manifestation bi moom du ne ci kanam wala bu kiiyee mun naa ne kaani gaa yi ne fa ñu daal leen jàpp di leen so sonal waaw <coughs> kon gis nga Seydina Usmaan yii ko doon bañ Seydina Abdullah ibn Zubayr <coughs> nee na ko yow bu dee ni déggal nga ma na bàyyi bu fi xeex wax ñeneen ñi yooyu ñooy Seydina Xasan ak Seydina al Xuseyn ak ñoom Abdallah ibn Jaafar ak ñooñu nekkoon fa mu ne leen yéen dee leen déggal Seydina Abdallah ibn Zubayr wax naa leen li ma leen di wax waaye déggal leen ko te moom dina def li ma ko wax mooy kenn du fi xeex bu fi kenn xeex allahu akbar léegi nag kon gis nañ ne kon Seydina Usmaan mu ngoog waaw mu ngoog kon gars yi de bëgg nañ koo défendre waaye moo ne man kenn du fi rey kenn parce que man bi affaire bi nag siège bi demee noonu bul fàtte période aj la te en plus li tax gars yi ëpp waa Medina <coughs> mooy ñu bari dañoo aji <coughs> ñu bari dañoo aji waaw moo tax même ñii bu leen bàyyi woon ñu xeex mooy gañe ñoom mën nañoo gañe parce que kam min fi atin qalila ghalabat fi atan kathira bi iznillah ñaata kuréel yu tuuti ñoo gañe kuréel yu mag ci ndigalu yàlla ci dogalu yàlla waaye waaye mooy ne gars yi en plus ñu bari dañoo aj woon ndax période aj la eh, léegi nag Seydina Ousmane bi nga xam ne ci la affaire bi am ba àjjuma àjjuma bi nga xam ne am nañu ne le 18 ci weeru aj gi dafa gént ci guddi gi waaw dafa gént ci guddi gi wax ko comme ni seydna abdallah ibn umar radiyallahu taala anhu wax euh, mu ne seydna usman euh, dafa gént daal di leen koy nettali ne moom ci guddi gi ci guddi àjjuma mooy biñ ne suba la euh, àjjuma dafa gént muy guddi àjjuma gi yonent bi aleyhi salaatu salaam mu naan ko aftir indana gadan ya Usmaan ne ko ñëwal nga dog ci ñun yow Usmaan loolu boo demee ci imaam Ibn Abi Shayba soloo na ko eh, eh, imaam at-Tabari imaam Ibn asiir boo demee ci imaam Ibn Sa'd tamit daal na koy solo waaw eh, bi nga xam ne moo gën a sax. ndax boobu càllale boobu dafa des imaam ibn abi shayba rahmatullah alayhi dafa solo ci musannafam ak imaam alxaakim soloo ci almustadrak daal di koy wéral imaam albazar solo na ko ci li nga xam ne mooy musnadam na ko noon imaam ibn asakir ci taarixam imaam ibn euh, euh, nu mu tuddoo alxaakim bi mu ko soloo wi wéral ko imaam az-zahabi da ne da da ko saxal ne li imaam alxaakim wax lool la mooy wér na muy xadiis seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu mu ne Seydina Usmaan de dafa xëy daal leen netti nettali bés boobu noonu ci àjjuma bi daal leen nettali benn gént wu mu gént mu ne leen inni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi fi an-nawmi al-layla mu ne leen man de gis naa yonent mi alayhi salaatu salaam génn gént naa yonent mi alayhi salaam ci mooy ci nelaw yi gént kuy nelaw yi gént hein <laughs> waaw mu ne leen man gént naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi fa qaala mu ne ma yaa Usmaan aftir indana mu ne ma yow sa yow Usmaan ñëwal ñëwal nga daal di dog ci ñun mooy dogal ñëwal nga dog ci ñun mooy nga doge nga doge ci ñun wooral tey nga ñëw nga doge ci ñun waaw mu xëy nee na bi mu xëyee di ñu ko nettali mu woor mu woor am na riwaaye boo xam ne imaam ahmad moo ko soloo ci sanadin hasan boo demee ci musnad bi di nga ko fa fekk ah, bu imaam ibn bu imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal seydna uthman radiyallahu anhu mu ne inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam al fil manaam wa ra'aytu aba wa umara wa innahum qaalu lisbir fa innaka tuftiru indana alqaabila fa asbaha usmaanu saa'iman mu ne leen man de damaa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis naa yonent bi alayhi salaatu wa ci gént damaa gént bi gis yonent bi aleyhi salaatu salaam gis Seydina Abu Bakar gis Seydina Omar radiyallahu taala anhum ñu ne ma muñal yow de ci ñun ngay dogsee ci kanam waaw léegi nag mu xëy daal di woor mu daal woor loolu nag moo tax eh, bés boobu mu daldi di woor xam na ne day faatu gaa yi dañ koy faat mu jël serwal serval c'est mooy sirwal lañ koy wax en arabe mooy genre kii la keroog la koy dooru kii sol takk takk ko bu baax parce que day bañ buñ ko faatee ay awraam wëñ wëññeeku ndax bu dee rida isaar noonu kese nga xam ne lu ñuy teraxlaayu loolu lañ doon soloo mais dafa sol serwal genre genre xaw naa niroog liñ naan caaya yu mel noonu nga xam ne boo ko takkee day tax yow même boo kiiwee say say awra du wàññee du du wëññeeku mu daal di koy sol après daal di jël alxuraan toog di liir di jàng alxuraan fi nga xam ne ci lay jàng alxuraan noonu ci la ko gaa yi gaa yi ko encercler woon ñëw daal di koy faat finalement ñu ñëw ñii daal di koy jam ñii daal di koy dóor jaasi deret ji bi ñu ko njëkkee dóor jaasi ji deret ji daal di tuuru tuuru ci aaya bi nga xam ne moo nekk suuratul baqara deret ji fi mu dal mooy fi suñu boroom naan fa sa yakfikahumullah wa huwa allah foofu la doon jàng gaa yi dóor ko foofu la yemoon biñ ko dóoree jaasi deret ji tuuru ci foofu la deret ji dal ndax suñu boroom dane fa in aminu bi misli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaaq fa sa yakfikahumullah wa huwa allah mooy na leen buur yàlla àtte na leen ak gaa yi ko faat suñu boroom dane aaya bi mu dal mooy fa sa yakfikahumullah pre ci aaya boobu laal aaya bi mooy ci kaw la commencé mooy fi naan fa in amanu gaa yi bu ñu gëmee de bi mislima amantum lu mel ni li ngeen gëm hein parce que xam nga mooy dafa am lien ci kaw dafa doon wax ne qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma baqara aaya 6 ak aaya 137 suñu borom danee jullit ñi xuulu wax leen amanna billah gëm nañu buur yàlla wama unzila ilayna ak li ñu wàcce ci ñun wama unzila ila ibrahim ak li nga xam ne moom lañ wàcce ci seydina ibrahim alayhi salatu wassalam wa ismail ak doom ji seydina ismail wa ishaq ak beneen doom ji seydina ishaq wa yaqub ak seydina yaqub al asbat ak sét yi waa maa utiya Muusaa li ñu jox Seydina Muusaa gëm nañ loolu lépp wa Isaa ak Seydina Isaa ibn Maryam alayhim assalaatu wassalaam wa maa utiya nabiyuuna ñun jullit ñi wax leen ne gëm nañ li ñu jox lépp mooy amana rasuulu bimaa unzila ilayhi wa malaa'ikatihi wa kutubihi lay waxaat fii waaw mooy kon gëm nañ li yonent yi ñu wàcc ci yonent yi yépp yéen wax leen lool yonent yi indi min rabbihim jële ko seen borom laa nu farriqu bayna ahadin du ñu tàqale du ñu tàqale nekk def différence entre bayna ahadin minhum entre diggante yonent yi du ñu def benn différence seen diggante ñoom ñépp ay ndaw yi buur yàlla lay seeni risaala seeni yónneen lañ ñu indi seeni message ci buur yàlla la tukkee wa nahnu lahu muslimun te ñun nag buur yàlla dong képp moom la ñuy wommatul moom la ñuy jël suñu lépp jébbal ko sa in amanu fekk juif yi la doon wax naan gaa yi doon wax ñoom ni doon wax naan kuunu huudan aw nasaara tahtadu naan nekk leen juif wala chrétien ngeen jub ngeen gindeeku sinon du ngeen gindeeku suñu borom ne leen yéen bu leen wax lool nee leen gëm nañu buur yàlla gëm nañu li ñu wàcce ci ñun wàcce ko ci seydna ibrahim wàcce ko seydna ismail wàcce ko seydna ishaq wàcce ko seydna yaqub wàcce ko sët ak li ñoo xam ne gën nañu li ñuy wàcce seydna musa ak seydna isa ak li nga xam ne moom lañ jox yonent yi alayhi salaam du ñu tàqale bàyyi ko seen borom du ñu tàqale kenn ci ñoom te ñun moom buur yàlla kopp dong kottu kenn moom la ñuy wommatul voilà mu ne nag fa in amanu bi misli ma amantum bi bu juif yi chrétiens yi daal di gëmee li mel ni li ngeen gëm mooy lii ngeen wax mooy lii mooy profession de foi wu jullit waaw kenn du ko nëbb da koy wane mu leer surtout doo nekkoo jamono yu fitna newoo dara waaye complexe gi rek mu ne fa in amanu buñ gëmee bi mislima amantum bi li mel ni lii ngeen gëm faqad ihtadaw ñoom di gindeeku ne wa in tawallaw buñ dummóoyoo bañ koo topp nag fa innama hum fi shiqaq ñoom yahuudi juif yeeg ñoom ñu ngi ci ak noonoo gu leer ak wuute gi nga xam ne moom la ñuy wuuteeg dëgg ba mu fi nee fa sa yakfikahumullah yow yonent ma lay sarsam buur yàlla moo leen moo fii sa yakfikahumullah buur yàlla moo lay leen di fegal baleen man maa leen mooy liñ naan li nit naan man maa leen di res waaw mooy non ba ko waa ba ko man man maay res lool lool bu ci tiit bul re moom ay mbiram ah loolu la wax bàyyi ko yow tëddal nelaw maa koy res lu mel noonu la mooy fa sa yakfikahu buur yàlla dina la leen fegal wa huwa ta buur yàlla sami'u mooy aji déggaakoon yàlla alimu mooy abi xamaakoon gi mooy kon aaya boobu fa sa yakfikahumullah partie boobu ci aaya bi foofu la deret ji dal allahu akbar nga ne ma yow loolu lu koy wone ñu ne la xoolal parce que sayyidatu amra bint arta dane damaa génn parce que sayyidatu aisha temps yi moo tax kàcc yi gaay naan ko dangaa bindoon leet moom dafa demoon aji waaw nee na man damaa génn ànd ak sayyidatu aisha ñu dem aji bi nga xamante ne nii ci la ñuy ñibbis mu ngi ci boo demee ci musnadu imaamu ahmad rahmatullahi alayhi di ko fa fekk ci euh, euh, ci nu mu tudd ci az-zuhdu ki waaw mooy az-zuhdu kitaabu zuhdi foofu ak ngëneelu saxaaba yi foofu di nga ko fa fekk ci sanad boo xam ne bu wér la sayyidatu amra radiyallahu anha mu ne da xarajtu ma'a aishata makka damaa génn ànd ak sayyidatu aisha waaw e, dem Makka aji nee na e, fi sanati allati qutila fiha Usman année bi nga xam ne moom lañ faat Seydina Usman muy l'an trente-cinq après gàddaay yonent ma lay sarsam xarajtu lil hajj damaa génnoon ngir aj mu ne wa fi tariqi awdatina mararna bil madina mooy bi ñuy dellu si mooy ñu ñëw Medina mararna mooy dañoo romb Medina di dem feneen mooy ñu agsi Medina mu ne war a ay naa gis nañu maag sayyidatu Aïsha al mushaf alladhi kaana fi hijri Usmaan ndax da koo tegoon ci giron mooy ci kawam di jàng ci tànk yi teg ko mooy boo ferankulaayee teg ko noonu di jàng foofu la ko gaay fekk daal di koy faat léegi nag mu ne ñu gis ko téere bi mu doon jàng bi mu yoroon mooy mushaful imaam boobu nee na moo ñu xool bi ñu xoolee fa kaanat awwalu qatratin qatarat min damihi qad nazalat ala qawlillahi ta'ala fil mushafi bayna yaday fa sa yakfikahum allah wa huwa as alim nee bi ñu xoolee toq deret bi njëkk dal fi mu dal mooy fa sa yakfikahum allah buur yàlla dina leen fegal mooy yow Seydou Ousmane yaa Ousmane ñii nii la def lii faat la ci tooñ fa sa yakfikahum allah buur yàlla moo leen di res ba leen <laughs> wallahu buur yàlla as hu mooy mooy aji déggaakoon bi wa huwa tamam as-sami'u mooy aji déggaakoon ngi ay dara seen li ñu nar yañ fi def yëpp buur yàlla dégg na ko te dina leen ko toppi al-alim mooy ko xam na ku nekk ci ñoom kenn du rëcc waaw wa inna rabbaka la bil sa boroom mu ngi ci tournant bi di leen xaar baleen fa sayakfikahumullah mooy gis nga gis nga Seydina Usmaan noonu lañ ko faate waaw gaa yi ne démissionnaire wala ñu faat la mu bañ pourquoi muy démissionnaire te yonent ma lay ko moo tax Seydina Abdullah ibn Umar nee na laata ñuy far Seydina Usman damaa dem ci moom Seydina Usman ne ma ya ibn Umar unzur ma yaqulu haula'i mu ne ma demal nga xoolaat gaa yi laaj leen nan moo leen fi indi lan lan lan la ñuy wax ba léegi ndax changé wu ñu wax liñ doon laaj seeni demande nee na ma ñëw dem gis leen ñëwaat ne leen ñoom de li ñu wax lenn la ixlaha ñoom daal nee nañ yaquluna ixlaha wala taqtul nafsak dem naa di leen laaj lan ngeen bëggal suñu xalifa bi mu ne nee nañ na nee nañ na yow Ousmane nee nañ man de loolu lañ wax nee nañ nga démissionné mooy nga bàyyi xilaafa gi nga ne nekkatuma xalif tabul faat sa bopp mooy mooy kon lool mooy menace directe la mooy boo fi boo boo teniree ñu naan il s'accroche à son poste on va le tuer wal iyaadu billah ñu dañoo feebar léegi nag Euh, bi bi mu waxee lool nee bi ma waxee loolu lool Seydina Usman radiyallahu anhu mu ne ma euh, léegi mu laaj ma ma ne ko ma ne Seydina Usman ida xalaataha amuxalladun anta fi dunya ne ko ñoom ñii li ñu lay wax nii est-ce que yow boo defee liñ bëgg mooy ne leen léegi waa nekkatuma xalifa est-ce que yow da sax ci kaw suuf yaa Usman Seydina Usman ne non non Seydina Abdullah ibn Umar nee na nag ma ne ko falaa ara an taxlaa qamiisan qammasakahu Allah fa takuuna sunna kullamaa kariha qawmun xaliifatahum aw imaamahum xala'u waaw Seydina kii ne Seydina Abdullah ibn Umar ne te loolu mu ngi ci kitaabu fadaa'ilu saxaaba bu imaam Ahmad bi sanadin saxiix mu ne ma ne Seydina Usmaan fii sax ñoom boo dee def nga liñ bëgg mooy nga ne di ngeen baga mu ne leen Seydina Usmaan ne ko déedéet ne ko man nag li ma gis mooy bul fala fala ara man gisuma ngay ngay démissionné bul démissionné fet ci yére boo xam ne borom bi moo la ko solal mooy xilaafa gi suñu borom moo la ko jox kenn joxu la ko suñu boroom a ko bëgg loolu nga nekk xalifa ndax damay boo leen gis nga bés boo defee liñ bëgg mooy fa takunu sunna day nekk sunna ah. mooy lan day nekk loo xam ne am mooy ñam naa ko neex na duma ko bala mooy kon nag gars yi dañuy continuer léegi ku ñëwati kullamaa kariha qawmun julli ni ku fi bañati ab xalifa rek wala ab jiit gis ne yow bon peut-être que yow ci masala sàngam wala intérêt yoo bëggoon mu mu defal la ko defal la ko ngeen defu groupe ñëw nekk ay milice ah ne da ngeen di def révolution saa bu ngeen bëggee ku leen ku leen mere ku ñu mer ci xalifa yi wala imaam yi rek daal di ñëw ne ko ay wa léegi nañ fi jóge ñu démissionné ko déedéet voilà kon loolu la kon Seydina Ousmane nii lañu ko faate gaa yi ko faat nag mooy ñam mooy naafiqi ñooy naafiqi kantaa yi la yenn téere taarix yi nga xam ne siira yi naan la ñoo ñi ko faat mooy di ci ay ay saxaaba mooy du dëgg yonent bi alayhi salaam ci boppam wax nañu ñan ñoo leen faat yonent euh, sallallahu alayhi moo ne ko bés dina ñëw buur yàlla dina la solal ab yére hein bés dina ñëw ay naafiq wa in araada bika al munaafiquuna ala xal'i fala taxla'hu wala karaama naafiq ban saxaaba moo fi nekk naafiq képp ku ne ab saxaaba ci la mooy dangaa bëgg def saxaaba bi naafiq la hein mooy hada kadibun wa jawru wa wa zulmun wallah léegi mooy ñi ko xool imaam alxasanul basri hein imaam alxasanul basri pour wax la ñan ñoo faat seydina Usmaan imaam alxasanul basri l'an vingt et la juddu waaw ci néegu kan ki nga xam ne moo goreeloon yaayam mooy yaay ummu salama radiyallahu taala anha l'an 21 la juddu moom Seydina imaam al al-Basri bokk ci kibaaru taabi'in yi mooy kon jamono Seydina Omar la juddu mooy xoolal kooku l'an 21 31 mu am 10 ans 32 33 34 35 amoon na 14 ans te kër Seydatu mooy mooy mooy kër yonent bi sallallahu alayhi la ne woon kon kay kooku liy xew xam na ci dara. ah dañ koo laaj hein ne ko mooy fekk na yi temps yi mu ngi Medina nekkul woon Basra temps yi mu ngi Medina ndax après la dem Basra nekk fa kilifa ga moo ko Seydina Muhammad ibn Sirin les deux plus grands ak ak sœuru Seydina Muhammad ibn Sirin Amra voilà bint Sirin ñooñu nekk ponkali jamono ji ci xam-xam nee na dañ koo laaj ne ko akaana fii man qatala Usmaan ahadun min al-muhaajiriin wal ansaar qaala kaanu a'laajan min ahli Misr dañ koo laaj ne ko yaa imaam euh, euh, al-Hasan al-Basri ibn Yasaar al-Basri radiyallahu ta'ala anhu waaw mais est-ce que ñu faat Seydina Usmaan euh, ab saxaaba saxaaba muhaajiruna yi wala ansaar yi kenn da cee bokk mooy saxaaba mooy rek saxaaba est-ce saxaaba ci la saxaaba am na saxaaba boo xam ne bokk na ci ñi faat Seydina Usman hein mu ne mukk mu ne mukk ñi ko faat xam nga ñan kaanu alaajan min ahli Misr eh, mooy ay eh, ind gisoon nañ bi doon gis Abu Lu'lu'a mooy ñi nga xam ne ay kii lañ woon mooy ay eh, fële lañ jóge woon ñenn ñi dañ mooy dañ leen ko doon wax amul lu añoon dañ leen doon woo al ilju moo tax ñu naan al al al al al ju def na lii muy abu lu lu mooy ñoom ñu jóge perse yooyu ak tamit yeneen gox yi quoi te nekku ñoon ay arab ñoom lañ doon wax ji voilà mooy ay étranger lañ ñoo xamante ne nii mooy dëkku ñoon Medina dëkku ñoon fii ñoom ñooñu ñoo ko faat voilà kon ñooñu la ñooñu ñoo ko faat xanaa doo ma ne léegi yow gaa yi nettali wax wax yu yu kii te tamit mooy te ay yi daa am beneen affaire bu ñu am mooy koo xamante ne nii biiram dara newu ci waaw ku tar la ku bon bon ay jikko ah bon ay jikko biir bi tus newu ci ci lu baax waaw tar te bon mu ne ñooñu te dëkk waa Égypte jóge waa Égypte ñooñu la ñoo ko ñoo ko fal ñoo ko faat voilà ñooñu ñoo ko faat ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ko faat kon léegi euh, lan ngay wax ci waxu kàcckat yi ak seen wax yi ñuy wax naan daa am yenn saxaaba yu ci yu ci bokkoon loolu du dëgg loolu du dëgg waaw moo tax Seyna Alxasanul Basri ci boppam <laughs> eh, dane moo tax eh, dinañ ñëw ci côté boobu ndax dangay dégg ci euh, euh, mu ardi xuuna yi ñenn ñi naan yenn saxaaba yi ñoo ko livré mais kan moo ko livré kan kan moo ko livré kan moo ko livré xoola imaam ibn euh, al-Hafiz ibn Kathir li mu wax malgré ne moom na ci riwaayu yooyu ci al-Bidaaya wa Nihaaya mais xam ne li ci wér mooy li ñu la doon wax imaam at-Tabari li mu doon wax ci jotaay bii weesu ah Seydina kii ne Eh, imaam al-Hafiz ibn Kathir mu ne wa amma ma dhukira ma dhakarahu ba'd an-nas min min anna ba'd as-sahabati aslamahu wa radiya bi qatlihi fa hadha la yasihhu an ahadin min as-sahaba annahu radiya bi qatli Uthman radiyallahu anhu bal kulluhum karihahu wa maqatahu wa sabba man fa'alahu walakinna ba'dahum kana yawaddu an yawaddu law xalaa nafsahu min al amr ka Ammaar ibn Yaasir wa wa Amr ibn Hamiq ne solo nañ yi ñu wax wax na la lim man damay indi mbir yi ku fi loo xam ne mooy ku ne ab saxaaba dafa faat boo gis sama riwaaya loolu lay tekki. foo gis yi ma indi ñu ne la dafa saxaaba bu ray Seydina Usmaan da cee bokk xamal ne loolu du dëgg ndax lool xëy ci bopp moo ko dul nangu mu ne loolu la la waxoon démb keroog ci ci introduction bi ne la ku gisul mel xamal ne mbir mi jógewul ci man de gaa yi nekk ci càllale bee ko wax man damaa jëf rek man damay transcrire rek fidèlement di indi léegi nag ku nekk war ngaa xam ki dëgër ak ki dëgëru Seydina moo tax imaam al-Hafiz Ibn Kathir bi mu indee yooyu yëpp mu <coughs> mu ne euh, wa amma kantaa li nga xam ne maa zakarahu mooy mu ne ñii ñoo ko faat mooy waa ahlu misra ak seeni ponkal yi nga xam ne ja ponkalu kàccoor yi nga xam ne kenn du tudd du tudd fii seen tur di leen may audience voilà mu ne euh, kantaa li ñenn ñiy tudd mooy yenn ahlu siyar yi ak mu arri xóona yi min anna ba'd as-sahabati ken lenn ci sahaaba yi aslamahu ñoo livré Seydina euh, euh, Usmaan bañ faat ko bi qatli yi ñoo ko livré ci ñi ko faat mooy ñoom fa hada la yusuf mu ne lii moom wérul gisoo mooy wérul la la wax mooy ne mooy loolu lii mooy liy dëgg kon ginnaaw li ñu la nettali fii xadiis yi ñu la fi indil nii yépp ci xew-xew Seydina Usmaan ngay gis ñu naan diw nee na way saxaaba diw moo ko wax lii wala moo ko def lii mu ne loolu lépp dara du ci dëgg daraa ci wërul laa yasixu an ahadin ti kenn min as-saxaabati ci saxaaba yi annahu radiya bi qatli Usman gëm loolu amul que ni kenn dafa gërëm ne waaye biñ ko faatee mu kontaan ci eh, waaye c'est bien bal kulluhum ñoom ñépp kenn desul karihahu da koo bañ mbir mi maqat o mbir mi metti ko lool moo tax am na benn riwaaya dina Seydina Ali ba mu déggee ne gaa yi faat nañ dafa ñëw dafa daw agsi tiit fekk Seydina Xasan da koo mel tël ne ko mais yow lan ngeen di seen seen armée ngeen yor taxaw ci buntu bi nii ba ban ngeen fi am ak Seydina al al Xuseyn ak ñoom Abdullah ibn ci ah, ah, Jaafar ak Abdullah ibn Zubayr mu wax leen wax leen wax yu tàng sabbahum da leen a wax wax joo xam ne ŋañ leen wax leen wax ju tar ne leen yéen la leen doon xullee yéen léegi fi ngeen taxaw nii ndax noo tax ngeen taxaw fii liy am lii mën a am ngeen nekk fi kon seen nekk bi fan njariñ la fi am hein ban njariñ la fi amoon mooy kooku nan nga mën a waxe naan Seydina Ousmane moo tax dax dafa am gaa yoo xam ne ñoom ay partisan Seydina Ousmane la ñuy woowe seen bopp mais ñoom tamit dañuy wax lu leen neex nga xam ne am buñ contre Seydina Ali radiyallahu anhu naan Seydina Ali moo ko livré moo magwee affaire bi wala iyaazu billah bañ faat ko wala iyaazu billah yow di nga livré koo xam ne danga naan sa doom demal say doom demal jox leen arme hein xam nga gaa yi gaa yi man damaa foog ni seen bopp yi dafa tàkk dafa dafa dafa kupp mooy ndox da cee newul moo tax Seydina Imaam al-Hafiz Ibn Kathir mu ne bal kulluhum ñoom ñépp mbir mi dañ koo bañ metti mu metti leen lool waaw wasab ba man faala naa Ali moom bi mu ñëwee non seulement waxuma gaa yi ko def parce que gaay bi ñëwee ba pare gaay da non doom yi la songu bi ñëwee ci doom yi la dal ñoom Seydina Al Hassan te pourtant ñoom def nañ li ñu war a def wallahi Seydina Ousmane moo moo moo bañ kenn tour deret te moom naa Ali xam na ci dara mais mbir mi mooy foogul loon ne affaire bi en plus mooy mais même bu dee da bañ tamit dara daa bañ ku ko défendre mais gars yi ngi ñëw di ko faat yéen waru ngeen war a taxaw di ko xool mais dañoo doxe ndigal waaw te inna ibni hada sayid sama doom ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayid kii sayid la de <laughs> hmm? mu ne waaye ñenn ñi nag ñoom li ñu bëggoon bi affaire bi kiiwee noonu gars yi nekk Medina fees fa del dañoo gisoon ne gars yi moom nañ leen defal liñ bëgg mooy Seydina Ousmane na leen ne démissionné na am na ci saxaaba mu ne ñoo xam ne ñoom jàppoon nañ ne loolu moo doon tane comme ça fitna gi daal mooy nañ leen ne waa léegi mu ne leen léegi waa léegi démissionné naa waaw moo tax mu ne walakin ba'dhum waaye am na ci lenn ci saxaaba yi ñoo xam ne ñoom mooy dañu mébétoon keneen ne keneen law xalaa minal amri bu bàyyi woon di gën comme ça fitna yi yëpp am du ko faat waaw mais ñooñu lan moo tax ñu doon mooy seen avis la seen seen avis la xamuñ woon ma saa saa waxoon na ko léegi buñ xamoon lool dañ naan ko bañal comme ni Seydina Usmaan ñooy naaw Abdullah ibn Umar ñeneen ñi di wax dañ naan ko bul ba fenn mais ñoom seet dañu gis ne bon problème am na léegi gars yi ngi fi fees del vraiment te te non te Seydina Ousmane xoola dafa am benn gars yi bi ñu encercler foofu pour wan la ndeysaan am benn waay bu ñëw ne ko mais euh, mais gars yi man est-ce que damay julli ci ñi mooy ñu may jiite ah. parce que gars yi dañoo mujjoon jiite ba pare Seydina Ousmane liñ ko defoon nag dafa gars yi dañ koo tooñ dëgg-dëgg dañoo mujjoon biñ ko encercler noonu am na benn jamono dañ nekkoon kenn dootu ko jox naan dootul naan kenn dootul mooy teen bi bi nga xam ne moo ko jëndoon ndeysaan gars yi ne ko dootoo fi naan kenn dootu la fi dootu kenn li nga yor ca biir kër ndox bu jeexee jeex na waaw kenn dootu la joxaat nga naan walla iyaadu billaah mel ni du moom moo jëndoon teen bi kat aris biiru ruuma gaa yi dem teen boobu ñu ñëw ba koy tere moo tax yi nga doon wax ci manaaxibam temps yooyu la ko wax fan yii la ñëw wax ko saxaaba yi ñoom Seydina Ali ne ndax déggu ngeen woon yonent bi saa saa ne ku bind ku jënd ko yaatal ko buur yàlla na ko jéggal te la jëm ñu ne waaw mu ne gaa yi dem nañ ba teen boobu ndox mi ma jëndoon ñu ma koy tere jàkka yi nga xam ne maa ko yokkoon ba mu xatee bi saa saa ne ku jënd pàkk bi ci wet gi ñu yokk ko ma kooku am na aljana ma jënd ko jàkka jooju ndax finalement dañ ne ko woon dootoo génn sa kër ah bañ mu daal di julli ci jàkka ji allahu akbar allah jàkka joo xam ne moom moo ko yokk te tamit ci xilaafaam gis nga liñ ci def gaa yi ne ko dootoo fi julli waaw ubaydillah ibn xaya ibn eh, ubaydillah walla moom la ubaydillah moo ñëw ne ko eh, ne ko Seydina Ousmane fekk ngay après des fois ñoo doon julli quoi ñoo doon jiite ñoo doon jiite mu daal di ñëw na Seydina Ousmane mais est-ce que damay julli ci ginnaaw ñi est-ce que ci ginnaaw ndax ñoom saa yi dañuy waaru Seydina Ousmane ne ko julli mbooloo moo gën waaw julli mbooloo moo gën léegi nag bu ñu rafetalee nga rafetal bu ñu ñaawee bu ñu ñaawalee yow yow bul ñaawal allahu akbar mooy malgré tout neewul bul julli ci seen ginnaaw rek mais dana jullil rek waaw jullil rek on di laab nga xayaar aywa jullil ak ñoom rek kon loolu la kon Seydina Usmaan gis nga léegi kon mooy euh, euh, imaam al-Hafiz euh, mu ne kon amul kenn ci saxaaba yi koo xam ne ñenn ñi dañoo jàppoon ni boo comme que demee na nii na bàyyi rek bu ko defee gaa yi dem seen yoon bu defee gaa yi dem seen yoon mu jeex <clears throat> waaw gaa yi dem seen yoon mu jeex tanson yi dalaat mais yonent bi alayhi am na ko woon bu ko dindi ñoom xamuñu woon loolu xamuñu woon loolu kon mu ne loolu la mu ne ñooñu ka Ammar mooy comme Seydina Ammar radiyallahu xam nga gis nga boo demee ci waa taarix kàcc yu mag la wax man li ma ci gën a dee rek mooy riwaay yoo xam ne imaam al-Waaqidi ko solo ay ñoom Sayf ibn Umar ñu naan Seydina Ammar mbir mi daa ko meloon nit ku ci kontaan Seydina Ammar dina kontaan ci faat gu ñu faat Seydina Usmaan <laughs> moo tax imaam al Kathir ne ñi nga xam ne ñoom ñoo bëggoon mu démissionner pour affaire yi tension yi am euh, wàññi wàcc euh, kii wàcc mooy ku mel ni Seydina Ammar wa Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mi gaa yi ñenn ñu doon wax naan moom ci la ci gaa yi la àndaloon moom lañ waroon def gouverneur ñu bind ci kii bi ne nañ ko faat mu ñëw mer jàpp gina jàppale gaa yi xam nga ñooñ dañoo dof xam nga lu tax ñu ñu gaa yooyu même ñiy créer affaire yi xalaatuñu parce que Seydina Ali mooy bàyyi jiit leen bi Seydina Ali moo yar ci Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Ali moo ko yar radiyallahu ta'ala anhu ndax sayyidatu asma bint abi bakr bu baax sayyidatu asma bint abi bakr non sayyidatu asma bint umays hein radiyallahu ta'ala al bahriya ma jógewoon ci ñoom Seyna Abu Musa al-Ash'ari Seyna Jaafar moo ne woon boroom euh, boobu ba mu génnee àddina ki nga xam ne moo ko dencoon mooy kat mooy Seyna Abu Bakar Seydina Abu Bakar moo ko denc Seydina Abu Bakar nag bi mu ko dencee ci la am ak moom doom duñ naan Muhammad ibn Abi Bakr mu tudde ko tëppale ko yonent bi alei satu keroog ci aj ji la juddu bi yonent ci yoon bi <coughs> ci la juddu léegi <coughs> Seydina bi Seydina Abu Bakar génne àddina ah Seydina Ali moo ko denc léegi yow Seydina Ali finalement moo ko dencoon Seydina Seydina Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Ali ya ko yar ni mu yar Seydina al-Husayn yar Seydina al-Hasan yar Abdallah ibn Zu Abdallah ibn Jaafar radiyallahu ta'ala doom ñooñu ñépp di ay doomam presque mu daal leen yar mais lan ngay xalaat ñu naan la kooku moom nan lay jële doom yi alxasan ak alxuseyn ne leen dem leen ngeen garder ji fële ñu dem ñoom di garder ba pare kii ñëw ki ki nga xam ne moom moom moo ànd ak gaa yi ñëw ngir faat Seydina Usman mooy s mooy ki mu yar moom it keneen ki mu yar bi Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mais gaa yi xaw ma dañoo feebar wala lan moo leen dal ak tamit doomu Seydina Abu Bakar koo xamul gëneelu Seydina Usman mooy kan ba moo tax moo tax yooyu da gis même ñoo xam ne ay ay boroom xam-xam lañ mais affaire bi kooku que mbir mi siiw na dañ koy tuddaale mais loolu dafa demeewul noonu moo tax imaam al-Hafiz ibn ne loolu amul ku mel ni Seyna Ammar Seyna Muhammad ibn Abi Abi Bakr ak Amr ibn al-Hamiq Amr ibn moom lañ ci gën a yab waaw saxaaba boo xam ne lenn ci boroom xam-xam yi dañu ne moom shahida Badran fekke na Badr gaa yi ne moom bokk na ci ñi faat Seyna Usman wal ayaadu billah feesal ko ci téere yi moo tax mu ne walakin na ba'dahum kaana du law xala'a nafsahu min al amr ka Ammaar ibn Yaasir wa Muhammad ibn Abi Bakr wa Amr ibn al-Hamiq wa ghayrihum yi tudd naan ñoom ñoo tax ñoom ñoom dañ cee meloon ñu kontaan wala sax participer ñooñu dañoo bëggoon lan li leen gënaloon mooy Seydina Ousmane daal di démissionner pour comme ça mbir mi tension bi wàcc lii mooy li nga xam ne mooy dëgg ci mbir mi lii mooy li nga xam ne mooy liy dëgg ci mbir yi voilà lii la gaa yi mooy li Seydina Muhammad al-Hasanul Basri wax gaa yi ko faat ay gaay lañ yoo xam ne benn jikko bu baax amuñu ko jóge Égypte ak ci taw ak ci ci ci gox yi noonu ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñoo faat Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu xoola mais mu suñu boroom moom àtte na leen was fa fa sa yakfikahumullah fa sa yakfikahumullah e, kii dane e, Seydina Muhammad ibn Sirin dane man dama doon wër Kaaba ji kuntu atuufu bil Kaaba bur wan la gaa yi fan lañ mujje fa ida rajulun yaqul allahumma ighfir lii wa ma azunnu an taghfira lii mu ne eh, dafa am benn waay boo xamante ne nii damay wër kàmba gi rek dégg am kuy wër kaaba gi am naa aj la umra man Muhammad ibn Sirin ma dégg ko mu naan allahumma ighfir lii buur yàlla yàlla nag ma jéggal waaye foogu ma ne sax di ma jéggal ñee ne affaire bi daal di may daal daal di may jaaxal ma ma koo jege koo jege muy wax lool rek allahumma firli bu yàlla yàlla nag ma wa ma azunnu te yaakaaruma sax ma na ma ma ci mbir mi ma ñëw ne ko yaa abdallah ma sami'tu ahadan yaqulu mithla ma taqul sayyidina muhammad ibn sirin radiyallahu ta'ala anhu nee na ma ne ko ak taabiin la taalibi Seydina Anas mooy mbokk Seydina imaam al-Hasan yi ñu ne woon Basra nee ma ne ko ma ñëw jege waa ji ne ko ah yow jaamub yàlla bi yow de amul kenn ku ma mës dégg muy ñaan muy fii kenn ñaanu fi comme li ngay ñaan lan lan mooy loolu lan ngay waxe buur yàlla jéggal ma te yaakaaruma ma jéggal ma loolu nuñ koy waxe hein ñu ne waa ne ko inni kuntu qad a'taytu allaha ahdan la in makkananii min Usmaan la asfa'annahu falammaa qutila wudi'a fi sariirihi fil bayt fa kaana an-naasu ya'tuuna wa yusalluuna alayhi wa huwa fi baytihi fa daxaltu udhiru anni uridu salaa falammaa ra'aytu anna al-bayta laysa fiihi ahad fa kashaftu an wajhihi fa safa'tuhu wa huwa mayyit fa yabisat yadii waaw Allah mu ne man parce que li tax may ñaan li parce que man dama jëloon pacte ci yàlla xoolal rek allah ñii seeteet iblis laqad gharra la'inu naasa këne bés bu ma permettre bu ma mayee occasion ma am possibilité daal di mbéj Seydina Ousmane dinaa ko def allahu akbar na nag bés bi nga xam ne ci lañ ko faat ñu teg ko ci lalam noonu nit ñi ñëw di ko di ko jaale ñëw ci kanamam ci di ko ñaanal bokk waaw nee na man nag ma topp ci ma mel ni ku euh, ma bokk ci rang bi ndeke gars yi après man maa mu juun quoi bi ma ñëwee ba jege lal biñ ko teg biñ teg euh, néewam ma ñëw ba jege daal di mel ni gars yi foog ni damay juun ma gestu gestu gisuma kenn nit bi wét ma jël occasion rek ma yëkkati kii bi rek daal di koy daal koy mbecc lex waaw allahu akbar nee na nag gis nga naka laa ko def naka laa ko def sama loxo bi wow ci saase mooy figé dafa figé yëngootul sama loxo bi mel nii imaam Muhammad ibn ne ma gis loxoom bi loxo bi du bouger mooy loxo bi dafa mel ni lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu castré loo xam ne mel ni mel ni monument yëngootul dootul yëngooti allahu akbar allah ah loolu boo demee ci albidaaya wa nihaaya boo demee tamit eh, ci taarixul kabir bu imaam al buxaari ak imaam ibn abi xaatim mu nga foofu allahu akbar allah gis nga allah moo tax imaam alxasanu albasri ne maa calimtu ahadan ashraka fi dami usman wala aana alayhi illa qutil man de xawma comme ni ko imaam ibn abi shayba solowe non kii euh, ibn sha ibn shib kii euh, euh, pas ibn abi shayba ki def kii nu tudd taarixul madina imaam ibn shabba voilà mu ne man de imaam alxasanul basri ne man de masumaa xam kenn koo xamante ne participer nga ci faat Seydina Usmaan wala nga dimbali ñi ko faat lu dul ne kooku dañ koo faat waaw mooy xawaari yooyu yépp li ñu doon bari bari ñi ci ñoom ñépp lañ faat ñoom ñépp a dee dee bu ñaaw amul kenn ndax buur yàlla fa sayakfikahumullah noonu kon lañ faati seydina Usmaan radiyallahu taala anhu bésub aljuma ci li nga xam ne mooy dul xijja ci atu l'an trente ci dernier mois wu jullit ñi muy weeru tabaski ci lañ ko faat am nañu ne le dix-huitième jour la woon voilà dix-huitième jour ci zul am am na sax ñoo xam ne dañ ne euh, kii la waaye Euh, vingt-deuxième jour comme li imaam ibn Isxaaq wax vingt-deuxième jour ci sanatu xamsin wa salaasiin zul xijja mooy vingt-deux ci mois zul xijja l'an trent cinq am ñu ne déedéet dix-septième jour la am ñu ne dix-huitième loolu nag euh, moom la imaamu Ahmad daal di solo te amaana loolu mooy li gën dëgër amaana loolu mooy li gën a dëgër moom nag Seydina Usmaan biñ ko suulee biñ ko biñ ko faatee ca suba ga lañ ko denc ci Baqiya ci guddi gi ci guddi samedi gi fa lañ ko ndax gaa kàccoor yaa ngi fii xabroom dañ koo nëbb daal di koy gaaw suul ko ci guddi gi entre nee nañ tàkku sa eh, timis ak gée après ñu daal di ko fay denc moom Seydina Ousmane Ibn Affan te bi muy biñ koy faat mu ngi amoon quatre-vingt-deux ans ci li nga xam ne euh, mooy li gën a siiw te mooy li gën a dëgër selon imaam al-Hafiz ibn Hajar comme li wax ci al-Isaaba mu ne wa qutila wa huwa ibnu ithnatayni wa thamaaniina sana wa ashhurin ala as-sahih fekk mu ngi amoon quatre-vingt-deux ans ak six mois ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër te mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw am na nag ñu wax leneen lu wuteeg loolu euh, euh, ku mel ni imaam Ibn Hazm moom dane Seydina Ousmane bi ñu koy faat matalul quatre-vingts ans waaye lële mooy li gën a dëgër te mooy li gën a siiw bokk te mooy li wër sama imaam al-Hafiz ibn imaam al-Hafiz Hajar mooy quatre-vingt-deux ans la amoon ak six mois kon noonu la ñu faate Seydina Ousmane ibn Affan daal di dem dogoo ji ci yonent bi sallallahu alayhi ak Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne mu dem aljana comme ni ko yonent bi aleyhi salaatu salaam dige woon ci xadis boobu ñu gisoon ci imaamul Buxaari bi mu nee ko Seydina Abu Muusa al-Ash'ari mu ne ko Seydina te ñu waxoon ko sànn ah Usmaan de moo yëglu ci biiru Aris te bokk na ci caaxaan yi ñu ko doon tuumaal moom Seydina Usmaan naan dafa réeral jaarub yonent bi aleyhi salaatu salaam ci teen boobu Aris waaw jaaro boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam a ko doon yor ba mu fi jógee Seydina Abu yor ko ginnaaw Seydina Omar ginnaaw ku nekk xalifa moo ko doon yor Seydina Usmaan nag dafa ko yoroon newoon ci teenu aris bi foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam newoon tam ñëwoon ak Seydina Abu Bakar Seydina Umar mu wadd ci biir teen bi ñu wër ko wër ko mënuñu koo gis gars yi naan loolu symbole la ak day wane ne bon kii mooy warul nekk xalifa gis nga ce qu'on waxi caaxaan yooyu mooy lan jaaro bu wadd réer ngeen naan ay kii wu aris yëfi caaxaan yooyu mooy gis nga waaw léegi nag foofu kon mu daal di noonu lañ ko faate mu daal di dem mu dëggal di dëggal li nga xam ne moom la ko yonent ma lay sarsam waxoon waxoon ko Seydina Abu Musa al ne ko abshirhu bil janna ala balwa yusibu mu ne woon sabran mu ne allahu allahul musta'an su yonent ma sarsam ne woon dëggal ko moom aljana ci kaw balaa moo agsi aljana nag am na musigo boo xam ne muy natt bu rëy boo xam ne danga ko dal loolu nag moo ko dal nii ci la 35 ci muharram ci le 18 ci li gën siiw ci weeru ajji weeru tabaski kuffaar ci naafiq yu bon yi xawaari yu bon yi daal di ñëw daal di koy faat nga xamante ni nii noonu lañ ko faate ñu daal di koy suul ci samedi mu daal di dem aljanna ala balwaa balwaa gi jot na ko mooy ni daal di lay passer examen boobu ko yonent mi alayhi salaatu wa salaam kooku kon mooy Seydina Usmaan ibn Affan dhul nuurayni dhul hijratayni alxalifatu thalith li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wallahu taala aalam kon wa radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin subxaana rabbika rabbil izzati camma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil caalamiin